ma ne la mooy daa foog ne mooy ni ngay ñëwee rek daal di commander dara ci saase ni lii yëpp lii laa bëgg ñu jox la nga ñëw rek ñu jox la nga dem sa yoon lekk xam nga fast food mooy lekk gu gaaw lekk gu taf taf nga lekk jël jël dem sa yoon. ñoom boo ñëwee euh, borom xam-xam bi xam na léeg-léeg ne kii li mu laaj am na loo xamante ne nii bu laaj bu jaree moom lenn la laaj du ko ñëw rek tontu waaw wala déet mu tontu ko lu gën a yaatu lool ngir yeneen njariñ ñu ci am ñu xam ne loolu moo ko ëpp njariñ Euh, euh, euh, uslubul hakim nga laaj leen waa ji tontu la leen ngir xam na ne yow li ngay laaj yasalunaka anil ahilla ñu ngi laaj naan la weer yi waaw nag la demee noonu constellation yi mu ne leen lool mawaaqiitul lil hajj <laughs> waaw mawaaqiitul lil naas wal hajj waaw gars yi dañuy laaj yoo xamante ne nii nga tontu leen nag li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moom moo leen amal njariñ ko waaw moo leen amal njariñ dañ lay laaj yoo xamante nga ñëw wax leen li nga xam ne fa la seen njariñ nekk waaw benn waa jóge ne waaw suuf si moom ñaata pepp suuf moo fi war a nekk les grains de sable là ci teer bi yëpp ñaata la war a toll combien loolu amal na solo kenn est-ce que am na solo loolu amut solo waaw mais biddiw yi nga foog ne ñaata biddiw ñoo war a nekk ci asamaan si quoi amut njariñ waaw bu la waxee nga ne ko euh, euh, yaa axi hmm? xam nga wax sama idaatil buruj mu ne la waaw mu ne la mën nga koo tari waaw kay nga dugg moom ci yooyu au minimum mu ngi tari alquraanu boroomam loolu ëpp solo ci moom mu nekk fi naan biddiw yi ñaata biddiw ñoo war a nekk asamaan si daa laaj woo xam ne amul benn njariñ waaw loolu mën na tax nit ki boroom xam-xam bi day xam yooyu tontu loo xam ne wute nag wala mu tontu ko leneen kii nag Seydina Umar moom ci boppam moom moom mooy li mu laaj liñ ciy jànge day ñawal lay pousser taalibe bi xelam ñaw manoon na ko ne waaw wala déet manoon na ko wala déet manoon na ko waaye waxu ko lool dafa ñëw jaar ci leneen ne yonent bi alayhi salaatu salaam de doon na julli ñaari rakkaay suba yi non fajar yi laata ñuy julli farata ay suba ji mel ni fa ka fa annal adana bi uduna yi mel ni ah, iqam bi ñu ngi koy taxawal ci ay noppam mu koy dégg loolu nit ki moo war a muus taalibe bi ne ah comme que loolu la mooy yow bu ko dalee moom nu muy def man bu may julli ci jàkka ji di julli ñaari rakka ma commencé di julli rek dégg waa ji jóg di nodd noddkat allahu akbar allahu akbar loolu nan laay def est-ce gaawal sama julli mooy loolu day wane ne kon daa gaaw kon kon tari bi laaj daa war a gaaw loolu gis ne déduction boobu euh, ki nga xam ne mooy jàng yi dafa war a am faculté boobu warul nekk koo xamante ne balaa da gi doon wax sànk mooy waajoo xamante ni jàpp nañ ne moom lépp lu ñu ko waxul du ko xam waaw ñoo xamante mooy mooy il faut ngay àgg rek ci mbir yi mais sinon duñu duñu capter dara loolu baaxul ci jàng ci ki nga xamante ni mooy kuy jàng quoi waaw loolu baaxul ci ki nga xam ne day jàng kiy jàng war naa nekk koo xamante ne nii day yeewu waaw du lépp loo xamante ne waxuñu ma ko man je ne je ne du ma jëlee dara jeune ne xam tous loolu war na ko moytu loolu kon jàngkat bi war na moytu balaada googu waaw waaw nga xamante ne vraiment mooy koo xamante ne ak pour mu comprendre day jafe du jëlee dara waaw loolu c'est la balada ah, <laughs> waaw liñ naan waa ji moom moom moom moom moom ju xamul xamul junj te làkk yëpp dañ koy wax junj moom doy na boroom xel waaw buñ la junjee al ishaara takfi lil aqil buñ la junjee doy na waaw loolu boroom xam kii taalibe bi it da koo war a xam waaye bokk na liñ ciy jànge mooy gis nga Anas ibn Sirin xam nga am xam nga affaire bii radiyallahu anhu mooy mbir la moo xam ne le fait que innaka la dax ak yu mel noonu Euh, waa doo ma may ma pare sama li ma lay wax xam nga loolu euh, am na ci nit ñoo xam ne bu leen daloon lool bu ñu ko nettali bu ñu nekkee sëriñ bu ñu ko nettali duñ ne man ba ma nekkee <laughs> ba may jàgg bam ne benn bi sëriñ bi <laughs> daf ma ko wax daa am lu mooy wax joo xam ne wax joo xam ne kenn day mel ni lu ñagas quoi am na ñoo xam ne sama ñu nettali seen yooyu loolu nag dafa baax est ce que daa wàññi Anas ibn Sirin taalibe mooy jàng mooy perfectionné wu erreur ñëpp bu koy def voilà daa defoon erreur ci ni mu waxee dagg sëriñ bi sëriñ bi reprendre ko mais bi muy nettali hadith bi tëbul sotewul loolu nëbbu ko ah loolu du lu rafet bon bàyyil rek ma ma liisal sama histoire kese comme ni nga xam ne noonu lañ koy defee léegi moo tax euh, dañoo yab dañ naan waa réew mi mooy mooy gouvernement yi autorité yéeg ñooñu bëgg bind histoire bi Sénégal duñ ko man parce que dina jafe. parce que objectivité moo doon am mais bu ñu waxalee suñu bopp ku nekk ci ñun daanaka noonu nga mel waaw kuñ fi ne waxal sa jaar-jaar yu lii fi kese ngay wax kanta yu mel nii Anas ibn Sirin dafa waxum leen man Ibn Umar da moo ko waxee dana ma innaka la dahm ala tad'uni astaqi'u laka al waaw mooy bu wax ko li nga xam ne noonu la ko Serigne wax nëbbu ci dara ndax loolu xoolal njàngay li yi ñu ciy am bu doon ku nekk da ngay nëbbu yooyu waaw te loolu alquran sa yonent saa salaam moo ñu jàngal lool wa tubdi fii nafsika ma Allahu mubdi ba muy wax yonent bay saa saam ci xaadisatu sayyidatu Zaynab bint Jahsh ak Zayd ibn Haarisa ah, radiyallahu anhuma ba keroog bi seen sëy bay waajatas yonent saa saam naan ko muñal rek ci sëy sa soxna moom Zayd yonent suñu borom ne wa tax wa tuxfi fii nafsika ma Allahu mubdi ngay nëbb ci sa bopp loo xam ne yàlla dina ko dina ko génne yow yonent bay saa saam loolu lépp alquran lañu wax. amul naan bon lii ba lenn boroom xam-xam yi naan alxuraan moom mooy waa kuffaaru Quraysh yéen ñi xamul dara naan yeneen saa saa moo ko fomanteel boppam créer ko boppam ci loo xam ne yàlla du jër jógewul ci yàlla bu doon loolu la kay lu mel nii xanaa yu mel nii nii mënoon na ko bañ a mënoon na ko bañ a wax. waaye loolu lépp lu mu ci man bi demee mooy lii mooy diine moo tax nga gis saxaaba yi radiyallahu anhum surtout soxnaam yi di ñu nettali sax eh, néegam la fa doon xew. nan la koy leen saa defe parce que mooy suñu modèle bu ñu xamul lool nan la koy defee naan ah lii kat waaw yeneen salaam daa waroon fas daal di daanu wala daa yéegoon mbaam daal di daanu wala yéegoon gëléem daal di daanu xam nga loolu fii mu ne ñun ñii ñu bari bu ñu amoon sëriñ sëriñ bi daal di yéeg ci fa wa am gëléem wala oto oto bi ñu rajax sëriñ bi jaar nee jaar ci fenêtre bi bi waa bi ñuy bi oto bi wadd waa ji këdd chauffeur bi këdd bu baax. sëriñ bi takkul woon ceinture mu mu mu jaar ne feew ci fenêtre bi mbëkk fenêtre ba fenêtre bi toj mu mu génn ci biti euh, euh, ba pare euh, bi mu waddee bi mu daanoo moom sëriñ bi bi mu daanoo boog mu mu poussière yooyu gars yi duñ ko waxaa ah, mu daanu bi jarul sax nga naan mu poussière waaye mu sëriñ bi accidenté woon na rek parce que dañuy jàpp ne rien que naan oto sëriñ bi accidenté woon loolu ak wàññeeku wàññeeku la te gisoon nañ fi keroog yeneen saa salaam bi nga xam ne ci la doon jógee Xaybar mu yéeg euh, Seydina Anas a ko doon nettali bi radiyallahu anhu ne moom Abu Talha ñoo ne woon ci gëléem mooy bàyyi jiit leen yeneen saa salaam ne woon ak Sayyidatu Safiya bintu Huyay al-Haruniya radiyallahu anha rek seet ñu jekki gëléem di trébuché yeneen saa daanu soxna daanu ñoom ñëpp daanu nee rek Abu Talha rek tëb kay <laughs> naan fidaaka abi wa ummi jënd naa la saa saa sama baay ak sama ndey ba dara dal yeneen saa saa ne ko man gaawul xoolal euh, toppatoo ndaw seet soxna si voilà kon loolu xoolal lu koy nettali ñun jàpp nañ ne loolu euh, la saa kii kii est am na dara fa <laughs> man daal sëriñ boo xamante ne ci man daal ay problème yii rek loolu ma ne loolu képp ci bu dee <laughs> ah oto sëriñ bi du am solo. da nga ko koo nëbb ko la ko wax en plus ñoom ni ñuy dawe yore saa sax da doon respecté lépp mais la mooy amalu yàlla. moom mi ngi jàngal nit ñi as-sakina keroog ci aj ni nit ñi njëkkante te moom gëreemu boppam mu ngi ko naj teeku ngir mu bañ a gaaw naan eh, gi ay wax ay ki wax yi ci mu ne ayyuha nas as-sakinata as-sakina yéen nit ñi keroog bi ñuy jóge fi nga xam ne mooy eh, eh, Arafat bi dem Jamra di Muzdalifa mu naan ayyuha nas as-sakinata as-sakina yéen nit ñi ndànk ndànk ndànk ca ajja pour gëléemam faqastaloo mu daanu yéeg na ci ci gawar ah ci ci war waruwaay daanu kii bi euh, mu xoosu ba daa bu doon julli da doon toog te mooy mooy mooy soppeeb yàlla mooy yooyu noonu ñu jàpp ne boo waxee ci sëriñ wala di ko kii parce que loolu day wane ne moom du royukaay benn mbir bu leer a en tout matul royukaay bi nga xam ne moo tax ñuy wax waaw <laughs> muy lii la Anas ibn Sirin na mbir yi. rahmatullah yi neewul eh. loolu nag moom li ma Serigne <laughs> ba wax keroog Ibnu Umar kat lu tar la xaaral mën na bu ko waaw di liisal rek waaw gaa yi di gën a dagg ci sëriñ bi dëkkata yoo Serigne bi daa defar il a refait il a refait l'histoire ah do <laughs> il a da koo bindaat de waaw <laughs> fii mën a bind ko ni meloon de donc toilettage de l'histoire la def wal iyaazu billah loolu nag di nga am lépp ba mu des dëgg waaw loolu dafa baax ci njàngale waaw il faut être fidèle moo tax ñu bari jàpp ne walla diw moom kenn manu koo roy nangam ak nangam te bu lañ wax buñ la waxee fam jaaroon na doon galère ni yow amaana sa gis nga yow niveau bi nga toll wii ba mu fay toll classe de cinquième nga nekk moom ba muy nekk cinquième yaa ko manoon fuuf yow sa niveau moo ëpp niveau moom te mu ngi nii nekk ingénieur ci nangam wala nekk professeur en mathématique wala en physique wala en en littérature arabe ak nangam nekk ci université yi wala nekk référence te pourtant yow niveau bii nga am bi nga nekk bi nga tollee fii classe bii nga toll moo xam CM2 CM1 wala leneen wala C wala wala wala terminal waaye yow sa waay na la wan ay feuilles bu dee mu ngeeg moom wala mu wax la te sincère wóor na yàlla yaa ko rawoon loolu nag mooy bu bu bu ko waxee loolu nag loolu day booster sax taalibe bi nga ne ko saay <laughs> gis nga man bi may toll ni yow gis nga lii ngay am ay quinze man ay deux laa doon am kon nag képp ku la ne man fi ma toll man instant bii nga xam ne yàlla def na finalement ma ma ma ma ma ba nekk ci li ma doon képp ku la ne manoo koo doon bu ko déglu bu doon départ kese la man nii nii doon ma fi woon nekk parce que maa la gënoon a ma ma lii lépp yow par rapport ak yow man un milliard laa nekkoon sa niveau waaw kon ku la fi gëmloo ne la sa rêve bu ko atteindre ba ko fële waaw ñooñ nga xam ne moom dañuy damm ay laafu kuy war a départ départ uñ te ku bëgg kii ñun ah non loolu c'est fait pour les autres non H e, euh, non e non la CNRS ay nangam yi yi non yooyu c'est pour les tubaab ma ne loolu waxu caaxaan la Sciences Po non loolu non c'est pour les bourgeois borom alal yi ma ne dara dañ laa ko xel képp ku la gëm loolu bàyyi ko ak waxam te yaw nga foose def ci effort bu war te nga war tawakkal ala te nga wàcceerlu ci sa borom nga seet ku ko am di ko am insha allah ku ko ñàkk yi di nga ko am waaw il faut pas di damm laafu nit ñi surtout xale yi di leen gëm noonu yéen bu leen pour les ñoom yi nag déedéet loolu amul walla iyaazu billah kon loolu dafa am solo di wax ci nga jaaroon. Seydina Anas ibn Sirin bi muy nettali hadis bi neewul ne xamaadu ibn Zayd xaaral ma tuwaale teel la affaire yi mu ngi nii waaw kon loolu lépp dafa nekk loo xam ne lu am am solo waaye dañ ciy jànge ay teggin mooy nit ki tegginu laaj Abdullah boo laajee sëriñ bi lay tontu xam na li tax boroom xam-xam bi lay tontu xam na li tax moom ñëwul rek ne la waawule biir may ko léeg nga gis ko ci ay jataayu xam-xam euh, euh, euh, ñu laaj benn sëriñ muy tontu gaa yi jàpp ne daa def hors sujet naan ko sëriñ bi ñëw góode waaw baax si maa ngi ñëw <laughs> maa ngi ñëw <laughs> loolu loolu xillatu adab la mooy néewu teggin la li doon teggin mooy boo laajee nga déglu bañ tontu la yonent bay saasaan ci boppam dañ ko doon laaj dara mu wax lu gën a gudd liñ ko laaj waaw laaj nañ ko ci wàllu ndoxum géej waaw inna naxmilu euh, naxmilu euh, naxmilu al-bahra wa euh, no narkabu al-bahra wa naxmilu al-qalila min al-ma fa in tawadda'na biha atishna afa natawadda'u bi ma'i al-bahr mu ne huwa at-tahuru ma'u al-hillu maytatu ah waa banu mudlij rahmatullahi alayhim cubbaloo yoo yële nga xam ne ci mbokki halpulaar bi ñi nga xam ne ñooy lébu yi bu dee ci mbokk lébu yi nappkat yi ñu ñëw ci yenente bi alayhi salaam ne ko ah ñun nga dañuy war gi mooy dañuy dem géej fa la ñuy napp suñu métier fa la nekk fa la ñuy utali suñu gagne-pain bu doon waxi tey fa la ñuy amee lu ñuy suturlaa waaye bu ñu fay dem dañuy yóbbaale tuuti ndox moo xam ne pour lu ñuy naan la loolu nag ndox moom bu ñu ci jàppee ndax dañoo war di julli di jàpp buñ ci jàppee ah dañuy marde mooy kon li ñu war naan day jeex waa léegi yeneen saa sam est kon à la place ñuy jàppe ndox mi nga xam ne ci ay bouteille lañ ko def wala ay ndap yóbbaale ko fañ jëm mën nañoo jàppe ndoxu géej bi nga xam ne ñun suñu gaal yi ci kaw lay nekk mën nañoo jàppe ndoxu géej yeneen saa saa neewu leen waaw manoon na leen wax waaw mu jeex mais dafa xam ne kii laaj ndax man naa jàppe ndoxu géej boo moywul meddu géej man na ci am problème wala leneen luy am géej mu wax leen huwa tahuru ma wala huwa tuhuru huwa tuhuru mooy li laab tay laa ba laate maa uhu ndoxam moom géej alxillu te dagan na maytatuhu lépp lu fa midd dagan na waaw gis nga mu tontu lu ëpp liñ ko laaj kenn laaju ko ci wàllu lekk gi mais mu tontu lool loolu mooy ay teggin mais doo ñëw ñu lay tontu nga naan bon man bon sëriñ bi man daal bon je pense que là il fait tourner autour du pot voilà moi je veux que vous me répondez j'ai autre chose à faire loolu lépp wax yi ñàkk ci teggin la ak réewante loolu képp lay tekki tekkiwut fii mu ne wallahi leneen yaay kan yow anta euh, euh, man ant yow yaay kan ba jàpp ne yow daal da ngay ñëw di exiger nan lañ lay tontoo boroom xam-xam de gën a xam liñ koy laaj waaw tout saa c'est des ñàkk teggin yoo xam ne moom ngay gis ci ñenn ñi ñu jàpp ne nag ñoo am fulla di fuuñi tuñ di waaxu bu boobaa boroom xam-xam dina leen recadrer te liñ doon wax sànq boroom xam-xam boo xasee kii bu boobaa nga tegwaat sa trajectoire waaw waxoon naa ko fi ne li ngay gis man gisatuma ko parce que loolu man ay 2017 laa leen mujjee seetaan yenn émission Sénégal yi nga xam dañuy invité ay nit ñuy wax ci mbiru dëkk beeg yooyu wala léeg-léeg ñu invité ay yoo xam dañuy ñëw euh, ñu lay wax loo ci sujet oustaz bi bëggul a tudd tur parce que gars yi dañoo bëgg ay tudd tur te loolu dafa ñaaw quoi lu tax pourtant nit ki bu waxee da ngaa war mu ne diw diw diw. naan noo yéen oustaz yi yéen ne da ngeen di gaar waale rek quoi waa ji nga gis ñenn ñi loolu ñu may wax day mujj man nag sama plateau du ñu fi gaar waale booy wax da wax lu leer wax diw euh, te kat ñoom ñoom xam nañ bi ngay wax mais dañoo bëgg rek nga tudd turam après ñu jël la à la une wala ngir jaay kii wala entendu oustaz diw bi nga xam ne li mu wax li mu wax u oustaz diw weñ wu ci dal euh, euh, dee. yu fi caaxaan yooyu mooy la wala weñ wu ci dal damm. waxi borne fontaine yooyu dispute de borne fontaine yooyu mooy lam ah te discussion de bas étage yooyu sëriñ bi moo waru na nangu premièrement man waxoon naa ko plateau yooyu dam sa place surtout plateau yoo xam ne nañ koy nañuy defe intermédiaires yi entre émissions yi ay waylaa ci caaxaan loolu yow boroom xam-xam bi amoo droit di fa def parce que da ngay suufeel xam-xam waaw wamoon droit di fa dem yàlla tere rek nga ñëw ñu ñooy wax yooyu nga fexe ba yooyu dina pousser nga wàcc ci sa trajectoire ngir topp doo xam ne xamuñu bu dee boroom xam-xam ne dañoo mujj bàyyi ñoom li ñu xam li topp ñi nga xam ne ñooy ñi xamul lambda yi loolu mooy addina bi tukki na waaw addina bi tukki na non man danga ma koy wax la ma leen waxoon ca siira walaa leen di waxaat ne é sa waay sëñ bi wala waaje ngóor si wala ndaw si du yéen ñii yéen a may wax ni may waxee ni ma dul waxee ni may waxe xam nga ku ma koy wax yàlla ni may waxe xam nga ku ma koy wax yonent bi saa salaam te dama lay laaj alquran ba mu daj ñaata yéeféer ne woon Quraysh ñaata yéeféer nga xam Quraysh yow Makka ñu doon solal yonent bi saa salaam kañ nga ci tuddu kan ngañ ci gis turam ci alquran ku dul Abu Lahab Abu Jahl mu yées mi de gis ngeen ko ci alquran Umayyu ibn Xalaf Umayyu ibn Xalaf façon yooyu yëpp gis nga kenn turam ci alxuraan kulul Abu Lahab léegi da ngay wax ne alxuraan day gaarwaale te bu nee euh, euh, kallaa la in lam yantahi la nasfa'an bin naasiya naasiyatin kaadibatin xaatiya falyad'u naadiya sanad'u zabaaniya kallaa la tuti'hu wasjud waqtarib kooku mooy kat Abu Jahlin lay wax te pourtant waxul ne Abu Jahlin la tuddul turam ne kallaa la jàjju la in lam yan gis nga kooku di def looyu bu la ar bu arrêté wul dinaa ko sévir ci karawu boppam bi mu njëkk bu bu bu kanam bi noonu laa koy mbugale karawu jubbam boobu nga xamante nii bu kat ci kat la bu dangereux boo xam ne ay bàkkaar kat la waaw <laughs> waaw ainsi de suite yooyu yëpp dafa tudd est-ce tudd nag ne Abu Jahlil la te Abu Jahlil la inna shajarata zaqqum ta'amul asim dëgg dëgg gis nga euh, euh, euh, lekk fruit yu fruit ya nga xam ne mooy garab goog nga xam ne ci biir safara lay lay lay lay lay lay pousser mooy lekk bakkaarkat bu mag nga xam da nga koy lekk muy bax ci sa sa biir bi di xotti sa sa sa mbaq yi te kooku mooy kan Abu Jahl lay wax est-ce daa wax turam yeneen ak yeneen ma ne la loolu loolu lépp laa lay wax ba nga pare nag ma taaj la sa sa kii waaw ba pare nag delluwaat ci li ma doon wax ci trajectoire ba laay lay lay delluwaat kenn du ma ci teggi laa wax waaw si vous voulez on continue la discussion sinon je vous me libérez si vous vous me libérez pas je me libère parce que j'ai d'autres am naa yeneen mbir yu may ti ke nekk fi waxi ball puy de yi du ma ci nekk nekkuma fi di tudd turub yooyu kuy wax xam ngeen li may wax doy na soxlaw tudd kur te kooku damaa intéressé wul di tuddi tur parce que kenn da ngay tudd tur ñu jàpp ne diw ngay wax alors que du diw personne am moo la moom ngay wax non jëf jëf moom la l'islam duut baaraam nga duut baaraam ci lool au lieu nit ñi da ngeen di euh, joxoñ weer wi au lieu xool weer wi ñuy xool baaraam ba loolu ak baraada la loolu mooy ak ñàkk xel loolu la gaa yi woon mooy boroom xam-xam da ngay am personnalité am respectabilité waaw waaye nekk fi ñu lay këyitloo ko fontoo ak yooyu moo ci ci cadre boobu la Imaam Maalik doon wax naan xam-xam dañ koy dikkal waaye du dikk façon yu mel noonu waaw parce ñoo xam ne boo demee ñu doyalal xam-xam duñ ko def gëdd nga yëgal leen teg leen seen place waaw ñu tegu seen place moo tax ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu laa yadur ibnu Umar radiyallahu anhuma waaw mu wax ko lim koy wax ba bare teguwaat ci lim ko doon wax teguwaat ci trajectoire am allahu akbar waaw innaka la doxm waay ala tad'uni astaqra'u laka al-hadith waaw ba pare bi mu ne ko waaw nag mu daal di delluwaat ci lim doon wax teggu ci dërëm fifteen teggu ko ci waaw di reprendre rek ne ko kaana rasulullahi waaw allah sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layli masna masna wa yutrib rak'a wa yusalli rak'atayn qabla al-ghada ka'anna al-adhana bi udhunayhi waaw moom wa yutiru bi rak'a rek la wax kaana rasulullah sa yusalli min al-layl masna masna wa yutiru bi rak'a mu nag mu koy coupé mu ne qul inni lastu an hadha as'al man laa jubale lii quoi <laughs> waaw nga tegaat ko corrigé waat ko te loolu dañ xam ne nit taalibe foo man kii amul xam nga moom kilifa la jom moo ñu lay corrigé boo defee lu dul noonu dañu lay corrigé waaw kii teggin nag mais di def na lu corrigé waaw te tamit correction du tout le temps da ngay bàyyi ba waa ji wéet noo def na lu mu deful na nga bàyyi ba mu wéet noo fi mu ko ko waxee la ko Ibnu Umar waxee li mu koy wax innaka la daxam ala tad'uni an astaqra laka al hadith voilà ci saxee faut battre le le fer lorsqu'il fait chaud loolu dafa am solo ñii ñooy rabba ñii ñooy ñi nga xam ne rabbahumul mustafa wa kafa wallah ñii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yar te ñu mu yar doy na kon loolu lu am am solo nañ ko jàpp xam ay teggin ni ñuy laaje dafa am tegginu laaj waaw am tegginu tontu te tamit bu waajee defee lu dul noonu nga corriger ko waaw waaye tamit lillahi durru Anas ibn Sirin waaw parce que Anas ibn Sirin ba mu ñu nettalee lii nga xam ne ndax mënoon na koo nëbbu comme niñ ko waxee woon léegi waaye defu ko waaw waaw Serigne day miro taalibe day miro Serigne waaw waaw waaw waaw Ibnu Umar mi radiyallahu da koo doxal lu mel noonu keroog bi muy nettali lu nettali yu bari yuy wax ghazwatu Tabuk moom moo ko nettali yu nekk ci saxix yi lu gisoon nañ ko bi mu ñëwee ne yoneen saa salam é eh, ba xare ba tàng ñu daw am mbooloo moo xam ne dañoo daw jóge foofu daal ñëw Medina nee na bi ñu ñëwee ñu ne e waaye nu ñuy def fajar gi nan nañuy def é eh, ñun dañoo daw ah dañoo daw waaw dañoo daw dañoo daw dañoo daw waa ñun ni ñuy def waaw waaye ñun nan la ñuy def oh loolu dina yéeme de waaw yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen ñu ñëw wax ko yonent salaatu salaam ne ko ñun dañoo daw ci are ci xare bi waxuñ ñëwuñ di toilette affaire bi di jéem a rafetal di wax naan noo yonent salaatu salaam fekk nangam noo waa ñooñu Hiraql ñi mu andi woon dañ ñoo ëpp fuuf gaa yooyu ak alliés yi kes nangam nangam moo tax mënuñu wax non utuñu way dañoo ñëw ne yonent salaatu salaam ñun ñooy ñi ndaw jóge ci tool xare bi fa ñu rey Seydina euh, Zayd ibn Haarisa euh, euh, Seydina Jaafar ak Seydina Abdallah ibn Rawaaha radiyallahu anhu mu ne ñun muy gazwatu Mu'ta walla <coughs> Mu'ta <coughs> Mu'ta la Mu'ta ya Ibrahim gazwatu Mu'ta du tagu muy sariya boobu jayshul umara waaw moom moo ko nettali ñëw ne yeneen saa salaam ñu ne ko ñun ñii ñooy ñi faq ñooy ñi daw daw jóge ci toolu xare yeneen saa salaam ne laa bal antumul karraaruun waaw ana fi'atun kulli muslim waaw yeneen saa salaam ne leen déedéet yéen daw ngeen dangeen ngeen di ñëw ut si doole ci man ndax man maay delluwaayu kii épp la di may doole ngir mu delluwaat bépp way ngëm yàlla moo tax yeneen sa salaam dal di waaye nag prévoir waat arme ngir ñu demaat dem eh, tabu ngir fekk gaa yi ànd ak ñoom ñooyu waaw ñette desoon ngir dund pourtant nekkul di jéem a rafetal mbir mi wala di ko jaarale neneen ngir bañ wax non dane ñun nii te xam nga bi ko mën nañ ne waaw mais bi mu koy nettali dane man mais ñun ñëw na yeneen saa ñun ñii ñoo ñu daw te tawal yow mu zàpp gis nañ li li ci nekk ci gravité li ci alxuraan wax bokk ci yi nga xam ne dañuy dañuy dañuy bakkaar yu mag yi mu ne ñun dañ ñëwee loolu lañ wax nekku fa di toilette déedéet dafa wax affaire bi moo tax it sëriñ bi taalibe sëriñ bi waaw boo boo boo melee nenn rek yare ko say taalibe ñoom itam ñu mën a mel noonu mais faay bu bari boo gis ci ñenn ñi daa fekk ñoom ca cosaan ba lañ jóge falafaay ba jóge mooy ñañ naan ñooy seeni sëriñ waaw ci ñoom lu jóge ci ñoom falafaay ba jóge wal iyaadu billaah waaw kon nag loolu rek <laughs> waaw loolu loolu képp la wal iyaadu billaah kon nag yal na aslahana allah comme niñ ko jeexaloon ci bee passé kon nag ci kaw noonu jeexal lañ masala yi ñu tuddu hadis bi bii di ñëw nag ñu dugg nag beneen wàll bi mooy wa wa bayaani maa yuqra'u fiihima xam nga loolu gisoon nañ ko ci hadith sayyidatu Aisha léegi nag mu def leeral li nga xam ne moom lañ ciy tari ah mu ñëw nag fii nag ñu ne woon kenn du ci tari loolu waxoon nañ ne wax jooju moom du wax ju dëgër kenn du ci tari dara ñaari rakkaay ñaari rakkaay fajar yi duñ ci tari dara ci tari dara waaye tamit ñu ne woon Faatiha kese la ñuy tari <laughs> te eh, lu ñu jëlee la ci siiw na ci mazhab bi rahmatullah